jeexaloon nañ sariyatu rajia nga xam ne mu ngi xewoon kon ci ñeenteelu at mii ñu ne ci weer wu njëkk wi di weeru jullit ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónnee ñoom seydina abu marsad ak ñoom seydina aasim ibn thabit ibn abil aqlah ngir ñu dem fi nga xam ne mooy quraysh daldi leen xoolal nu waa quraysh tooge waaye ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi bim jële ci sëriñam di aasim ibn umar ibn qataada ibn nu'man radiyallahu taala wa ardaahum yónni leen ngir ñu jàngal waa waa adal ak waa qaara jàngal leen alquran xamal leen sharia bi waaye déggloo leen diine jàngal leen fiq waaye bañ demee gis nañ ne mu mujje ah ginnaaw bi nga xam ne ci leen gis gis nañu ci jataay biy weesu ni nga xamante ne ni noonu la waa Banu Lihyaan min Hudayl daldi wore ñi nga xam ne ñoo jullit ñooñu ginnaaw biñ leen nee jox nañ leen pacte que bu ngeen wàccee duñ leen ray duñ leen def dara fa lamma nazalu asaruhum wa baa'uhum lil mushrikiina bi Quraysh waaye ñi ci jot a wàcc ci ñoom ba ñu wàccee ñu jàpp leen daldi leen jaay muy seydina marsa euh, seydina euh, Aasim ak radiyallahu anhuma wa ardaahuma gis nañ rey gi nga xam ne moom lañ leen exécuté ci ni nga xamante ne noonu la gën a waaye gis nañ ci ay am na ay njàngat yu rëy ci loolu noonu waaye balañ cee ñëw incha ginnaaw kon bi ñu gisee ne noonu la sariya boobu mu jëmooy ñépp mu jidee ñenn ñi waa Huzayl rey nañ leen di waa Banu Lihyan ñeneen ñi jaay nañ leen ñu daal di leen exécuter loolu nag ci jotaay bi weesu ñu ne woon waa léegi ana xabaar bi bi mu àggee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak jullit ñi ana naka lañ réagir loolu incha allah moom lañu war a gis te moom lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an abiihi nettali imaam ibn isxaaq ci riwaaya boo xamante ne nii dane ki ko nettali mooy mawlan li aali zeyd ibn kooku tuddul kan la mu ne benn waay la daal di koo xamante ne nii waa kër zeyd ibn thaabit ñooy sangam kooku noonu la ne moo ko nettali moom imaam ibn isxaaq muy koo xam ne xamuñu ko kon wa mubhamun maa fihi raawin lam mooy ne xamuñ kan la nem bu dee nee mawlan li ali zayd ibn kooku taxul ñu xam kuma mu ne kookoo ko nettali an ikrimata mawla ibn abbaasin mu jële ci seydina ikrima du du ku ñuy laajteeti te seydina abdallah ibni abbas radiallahu anhuma ne woon njaatigéem wala mu ne aw wala boog jëlewu ko ci ikrima ki ma nettali wala boog mu jële ko ci sa'id ibn jubair moom it bokkoon ci taalibey seydina abdallah ibni abbas di seydina sa'id ibn jubair radiallahu an iljami an ibni abbas mu jële ci sëriñam di abdallah ibn Abbas radiyallahu ardaahum léegi kon dañuy gis ne riwaay imaam ibn Isxaaq bi euh, mooy am na euh, am na problème am na problème ndax ndax lan ndax xamuñ kan moo ko nettali kon mooy riwaay bi daanaka mooy wérul imaam al-Qurtubi tudd na ko boo demee ci tafsir bi indi na ko fa ah moom imaam al-Qurtubi imaam ibn abi xaatim daal dina koy solo ak imaam ibn jarir ak imaam ibn al mundir ñu jële ko ñoom ñépp ci seydina abdallah ibn abbaas na ko noon imaam ibn jarir soloo na tamit ci tafsiiram ci yoonu imaam muhammad ibn isxaaq moom foofu nag mu ne an muhammad ibn abi muhammad mawla zeyd ibn thaabit an ikrima mawla ibn abbaas aw an said ibn jubayr an ibn abbaas foofu mooy ci riwaay imaam tabari bi nga xam ne moo nekk ci tafsir bi mu jaar xadiis bi mu soloo ko mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Isxaaq raxmatullaahi abi foofu tudd na kan mawla Zayd ibn Thaabit boobu kan la ndax nee na mooy Muhammad ibn abi Muhammad mawla Zayd ibn Thaabit waaye malgré loolu mooy ne loolu taxul mu wér ndax lan imaam ibn Isxaaq xam nañ ne mudallis la mooy mudallis bokk na moom moom mooy day nettali ci koo xamante du dafa jële direct ci moom li muy nettali ku mel noonu nag bu ñu ko xamee te sax mu nekk koo xam ne ku ñuy nangu ay waxam la mu nee an ndax an dafa nekk terme boo xam ne bu ambigu la bu dee ne koo xamante ni xamewuñu ko lool mu ne an lool garaawul comme bu imaam Maalik rahmatullah alayhi ne buñ buñ bu nee buñ jëlee comme Yaxya ibn Yaxya an-Naysaburi wala Tamimi wala bu nekkoon fii ci àndalu àndalu bi ku nekk ci ñoom bu ne woon xaddathana Maalik wala qara'tu voilà comme ni kële di wax qara'tu ala ndax moo ne woon sëriñam moom mu ne an Yahya ibn Sa'id al-Ansari boobu garaawul ndax imaam Malik huwa thiqa huwa fi fi fi fi uh, fawqa nujum féete na kaw biddiw yi moom mu ne an garaawul mais koo xamante ne ko imaam Ibn Ishaq mudallis moom bu nee an expression an ci moom day day ambigu ndax mën naa tekki ne réellement da ko jële ci waa ji waaye mën naa tekki ne daa am ay intermédiaires yum ko jële mais leeralu moo tax fii dane moom ci riwaaye imaam at-Tabari bi foofu imaam ibn Isxaaq dane moom ci yoonam la an Muhammad ibn Abi Muhammad mawla Zayd ibn Thabit loolu di benn affaire Ah, ak deuxième affaire mooy Muhammad boobu ibn Muhammad mawla Zayd ibn Thabit moom da'if la mooy dafa faible ba pare da gis ne riwaay bi dafa am shakk mais shakk bi sax garaawul ah, mooy bim ne an Ikrima mawla ibn Abbas aw Sa'id ibn Jubayr boobu garaawul ndax ñoom ñëpp wér nañ Ikrima wér na Sa'id ibn Jubayr wér na garaawul ñooñu ñooñ garaawul mooy sikki sàkk bu mel noonu may koo xam ne ku dëgër la ne man damay jaawale muy nettali xadis ne xawmatuma ndax est-ce que Seydina euh, kii euh, Shu'bat ibn al-Hajjaj moo ma ko nettali wala imaam Malik ndax ñoom ay ay xamante woon nañ imaam Malik ak Seydina Shu'ba amirul mu'minin fi al-hadith léegi benn imagine waaw nañ jël exemple concret comme Abdallah ibn al-Mubarak al bu ne woon di nettali benn xadis ne fekk moom ko jële ci moom ku dëgër la imaam Abdallah ibn Mubarak kenn du laaj mooy kan mu ne moom xadiis bi xamatul est-ce que Shu'bat ibn al-Hajjaj moo ko nettali wala Maalik ibn Anas loolu garaawul bu nee an Shu'ba aw an Maalik loolu garaawul garaawul ndax ndax kum ci man di doon moom ab sikki sàkka la que fii moo fii nii garaawul Ikrima Sa'id ibn Jubayr graw mais problème bi mooy an an ak imam ibn Ishaq te an an agoog mën nga ne non fële wax na haddathani loolu mën naa wane ne ci riwaaya bi nekk ci siiratu ibn Hisham ñu ne la waaw mais Muhammad ibn Muhammad di mawla Zayd ibn Thabit huwa min ad-du'afa moom wérul kon loolu da gis ne kon loolu moo jëm ci li nga xam ne mooy taxriiju lii ñuy wax ñu bëgg a gis imam ibn Ishaq muy réaction wu xabaaru sariyatu raji' niñ leen décimer ñoom ñépp ci mois safar nii ci at mu njëkk mi ci ñeenteelu at mi ñeenteelu at mi ci weer bu njëkk bi di mois safar euh, manaan mois safar manaan at weer bu njëkk ndax muharram moo jiitu bi ci tegu muy weeru moom lañ naan weeru màggal weeru tegu ci weer wu njëkk wi ci ñeenteelu at bi ginnaaw weeru tamxarit mooy weeru ci tegu ñu décimé leen nii di sariyatu rajia imaam abdallah ibnu abbas kon ci càllale imaam ibnu isxaaq bii mu ne lamma usibati sariya allati kaana fiha marthadun wa aasimun birraji'i qaala rijaalun min almunaafiqiin mu ne bi ga xamante ne ci la ci lañu rey sariya boobu yépp di armée boobu yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon te demoon pourtant ñii ci riwaa imaam al Buxaari bi ak bu Seydina Urwa ibn Zubayr bi Abul Aswad solo foofu mooy ñoom mission d'observation mission bu doon tey dañ naan mission de reconnaissance la li ñuy def ngir am information ci noon bi loolu lañ doon def moo tax imaam euh, dix lañu woon li gën a dëgër mais imaam ibn Sa'd dañu six la six moom la cité mais ñooñu noonu di yonent biñ yégee ne rey nañ leen ñoom ñépp nga xam ne bokkoon na ci Marsad ak Asim di Marsad ibn Abi Marsad xalifu Seydina Hamza radiyallahu anhuma wa ardaahuma ak Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah radiyallahu anhuma wa ardaahuma biñ leen reyee biñ yégee loolu biñ leen reyee nag xabaar bi ñëw Medina seydna abdullah ibn abbas mu ne qaala rijaalun min al munaafiqiin dafa am ay góor ci naafiq yi xam nga naafiq yi yii ñii ñoo leen bégloo ñoom liy metti jullit ñi moo leen di neex haa naafiq yi nag gis ne nag seen affaire daal temps yi baax na quoi mais Uhud suñu affaire baax ndax gañe nañ leen ñu naan déetawaay gaa yi ñëwati di dem sariyatul rajia ñu décimer wat leen waay waay waay waay waay waay waay seen affaire baax léegi nag naafiq yi am ay góor ci naafiq yi ne yaa wayxa haa'ulaa'i al-maftuuniin alladhiina halakuu hakadhaa laa hum qa'aduu fi ahlihim wa laa hum addaw risaalata saahibihim naafiq am ay góor ci naafiqiine yaa wayxa haula il maftunin waay waay toskari waay ñeel na toskare pauvre pas yërëm nañu waay waay toskare ñeel na c'est pauvre ñi nga xam ne dañ leen a fitnaal waaye mooy ñii faatu waay waay c'est pauvre là waay waay ils ont perdu la vie comme ça alladina ñi nga xam ne halaku alku nañu hakkadaa nii xoolal rek ñu ñu ñu bàyyi seen vie yi dem nii ci maali foro waay waay waay waay ñii ñoo toskare ñal na leen ñii nag dëgg-dëgg ñoo ñi ñu fitna ñii waay waay yaa way hahaulai l maftunin alladina halaku hakkaza alku nañu ci nii xoolal alkade gi sànni seen bopp lahum qaadu fi ahlihim wala hum addaw risalata sahibihim ñu ne ce qui est malheureux ñoom ces pauvres gens ñoom anse ñii dee ñu rey ni muy ne ñoom ñaari objectif yi leen taxoon a jóg yépp dara loolu kasi loolu kàcc la mooy ñoom ñoom naafiqi ñooy wax loolu est-ce que leen ni ñii liñ doon uti baax amuñu ko déedéet mais ñoom ñu toog ak seen di jaay ne ñoom ñooy les analystes les plus fins dàq mën a analyser la situation gina mus ñépp léegi nag ñu ne nag dañuy analyser nag cette sariya la ñu ne waay waay toskari ñeel na ñi nga xam ne ñoom lañ fitnaal waay xoolal rek ni ñu alkoon yi rek lahum qaadu fi ahlihim premier tooguñu ci seeni ñoñ biir Medina génnuñu ay waaye ak allez au lieu ñu toog seeni ñoñ ba déegiir leen di fekk loolu defuñu ko liy wane ne ñii dañ leen a fitnaal te ñoo aw ku ci seero ay waaye ñii ñoo sànni seen bopp naa laa gël diilu waay ay way jële waaye ñii ñoo toskare laa hum qa'ru fi ahlihim tooguñu seen kër ba liiru leen di fekk ci seeni njaboot wala hum addaw risalata saaxibihim ta tooguñ ci seeni njaboot waaye ba ñu génnee seen mbokk mi xoolal xa déggal naafiq moom génn la ci boppam yonent bi alayhi salaatu salaam lañ naan saaxibihim te nag nii ñu waxee lool mooy dëgg dëgg la mais dafa amee reconnaître wala dafa am mooy ñoom yëguñ ne ni ñu waxe noonu la ñuy wane mais xam nga ne lii du ñëw di ko wax ci biir nit ñi mu ne non seulement tooguñ seen kër yi ba lii du leen ci lii leen fekk tey du leen fekk te bi ñu génnee la leen taxoon a jóg jottaliwuñu message ki nga xam ne moo leen yónni woon di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam seen mbokkum seen àndandoo bi loolu la naa féq yi doon wax mu ne fa anzala allahu taala fi dalik min qawlil munaafiqiin wa maa asaaba ulaa'ika nafar minal xayril billadii asaabahum mu ne nag suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wàcce ci waxu naafiq yii ñu wax wax yii ñu wax ak wàcce tamit ci mbooloo moom di waa sariyatu rajii li leen dal suñu boroom daldi ciy wàcc ay aaya alquran yoo xam ne ñu ngi ci suuratul baqara muy commencé aaya 204 suñu boroom wax baada a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa minan naasi man yu'jibuka qawluhu fil hayaatid dunyaa wa yushhidu allaha ala ma qalbi ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul wa idaa tawallaa sa'a fil ardi li yufsida fiihaa wa yuhlikal harsa wan nasl wallaahu laa yuhibbul fasaad. wa idaa qiila lahu ittaqillaaha axadathu al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannamu wa la bi'sal mihaad. wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaatillah wallahu ra'uufun bil ibaad loolu la suñu boroom wàcce muy aaya nekk di aaya 204 ba aaya 207 ci suuratul baqara di ci wax réaction naafiq yi ci sariyatu raji ak waa raji ñooñu ñu faat li leen suñu boroom dencal ngir seen pay suñu boroom ne wa minan naasi man yu'jibuka qawluhu fil hayaati dunya mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ne wa minan naasi ak yow jullit bi yow mi jàng alxuraan yow mi dégg aaya yëgal ne wa minan naasi am na ci nit ñi muy naafiq yi lay bëgg a wax mooy naafiq yi ci biir nit ñi ñoom façon boobu type boobu lii mooy day décrire façon nit boo xam ne ñii ñooy les vrais naafiq te ñooy naafiq yi comme ñii nga xam ne ñooy ñoo naan waay waay ñii ñoo kuttus waay waaye waay ñii ñii ñii ay haulail maftunin tooguñ seeni kër te doxaluñ seen mbokk ma la seen mbokk mi li leen li taxoon mu yónni leen suñu boroom ne am na ci nit ñi man yashri man wa min annaasi man ko qawluhu fi lxayaati dunya mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne gis nga dala yéem qawluhu waxam fi lxayaati dunya ci dund gu jege gi mooy ne gis nga boo ko tàndree lorey yaa yaa yaa yaa lallah mooy ne gis nga ay discours discours moom moo ci man bés bu waxee nga jàpp ne kii moom moo gën dëggu as-siddiqi moom bu dee moom dëggu ci ci làmmeñ lañ koy natte non kon moom day dë moom noonu lay mel mu ne wa minan naasi am na ci nit ñi man yu'jibuka qawluhu fil hayaatid dunya boo xam ne gis nga ci àddina ji bu waxee yaa subhaanallah waay waay quel quel quel tribun waay waay quel parolier quelle éloquence waay waay waay waay waay kii kii kii kii kii bi muy sooy na ni muy agencer les mots waay waay ak a neex ci nopp waay waay waay sa waay moo éloquent waay te dégg langue bi te mën wax bu la waxalee moom mooy saa discours ngóoraam yépp ci discours bu rafet la ne mu ne nag gis nga ñooñu dafa am ci nit ñi nag ñoo xam ne noonu lañ mel ba pare wa yushhidu llaha ala ma fi qalbi muy jéem a seedeloo yàlla kënaan neen moom ci xol bi xol bi lu dëggoo fa ne wa yushhidu ala ma xal bi di jéem a prendre témoin buur yàlla que moom moom moom li muy wax ci xol bi la ko jëli bëgg la koo xamante ne waaye ndekete yoo loolu lépp du dëgg li muy wax noonu xol bi dafa wuteel yi lan nañ bi wax mun a waxu wata waajooju aladdul xisaab moo gën a tar ak daggasante ci caaxaan mooy ne fii mu ne ni muy mën a wax yooyu presque mën a xam gi yépp mën a dribbler waate mooy képp ko képp koo xam ne amoo xam-xam bu leer kuy xam-xam lu sax nisfu alim baaxul kooku baaxul ci yow dalay massacre bu dee ne yow moitié boroom xam-xam nga mooy yow da ngay kii nii rek xam nga nisfu alim moom lay sami alim mooy ne waa ji mën na laa dugal ci yenn porox ndoll yoo xam ne yow doo fa mën a jaar te moo la gën a éloquent te nit ñi ñoom ko gën a neex làmmiñ la ñuy topp te bu boobaa kooku mën na laa masaake mu ne wa yushhidu muy seedaloo yàlla ala ma fi qalbi wa huwa te du moo gën a tar alxisaam mooy dàggasante làmmiñam wi presque dàggasante rek la ay débat yi fii nekk ci télé yi pour wone gars yi naanu sa xaw na koo rey loolu rek te nag li muy teg argument bi ci caaxaan la loo ko andil ci lu baax mu man ko remettre en cause mën a teg benn raisonnement boo xam ne ndax lépp ay ay ngelaw yi neen la waaye day rafet rafet ba ku moywul da ngay foog ne wax na dëgg wa yushhidu allaha ala ma fi ma fi qalbi wa huwa ta moom aladdul xisaam moo gën a tar dàggasante ci dëgg gën a tar dàggasante ci yi nga xam ne ñooy sharia diine lu lislaam wax mu indi ci débat dafa digle jigéen ñi muuru mu créer benn débat boo xam ne ne affaire bi c'était socio c'était kii kër affaire kii anthropologie ak sociologie naan xam nga jamono jooju ak poussière bi ci désert bi c'était normal ñoom ñu leen di dëgal ñu muuru da ngeen di xam ne loolu ci contexte bi la woon waxe ko noo xam ne loolu moom mooy ñi xamul mën na leen a attirer ma ne ah waa ji nag daa mel ni wax na dëgg ko wax loo wax lu ne sa waay teg ci dara rek riba bi xam nga ne jamono yooyu ay affaire loolu loolu riba yu yooyu loolu taxuloon ñuy wax mais jamono ji bokkul lii wëg lii loo ngeen wax mu teg ci dara wa huwa aladul xisaan falaye mu ne déedéet mu ne wa ida tawalla sa'a fil ardi li yufsida wa yuhlika al harth nas wallahu la yuhibbul fasad mu ne te bu jógee nag bu jógee fi yow yow Seydina Muhammad naafiq boobu mooy naafiq yi xam nga lii exemple Abdallah ibn Ubay typique gi mooy ci nit ñi dafa am ñoo xam ne bu ñu waxee xoolal keroog bi ñuy génn Uhud discours bi mu tenir xam nga discours boobu euh, bon yow bu dul woon ne sincèrement sincèrement man bu dul woon ne xaw ma ko du dama ko doon dóor dégg loolu noonu nettali boobu ñu nettali ma ko sans avertir ma kënewu boroom wax ji am naaféq piir la man dama naan waa ji li mu wax nag c'est sage en plus en plus li ko gën kii mooy ne wax ji dafa dafa dëppoog li yonent bi alayhi salaatu salaam d'accordoon mooy buñ génn moom lan la xoolal wa minan si man yu'jibuka qawluhu fil hayaatid dunya am na ci nit ñi yoo xam ne seeni kàddu seen wax dala yéem ci àddina bi fii xoolal li wax rek ñun man man nitu expérience la ma suñoo xeex ak suñu benn noon génn di ko fekki lu dul mu gañe te suñu noon masula fekk suñu lu dul ñun ñoo ko gañe kon nag bul génn xam nga loolu sawaay loolu loolu mooy kii li muy wax daa am fu mu tegu wax ji da gis ni mu agence ak li tax ni mu dàqe waxu ñële ne yonent bi alayhi salaam bul dégg waxu ñii ñii ay xale lañ ñii xamuñu nañu toog def benn guérilla ci dëkk bi ñoo gën a xam waa Quraysh xam nga loolu c'est une bonne idée mooy ne boo seetee dañ naan lii vraiment c'est une stratégie quand boo xam ne bu ñu ko doxalee amaana ñu amee ci jara mais wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi buy wax loolu nag di gëmloo nit ñi que di prendre yàlla que moom dëgg la ci li muy wax ko ci dëggu la wa huwa aladul xisaam moo gën tar ak dàggasante ci dëgg mooy bañ demee Uhud mu ne day dëpp ba ko Abdallah ibn Amr ibn Haram dabee ne ko yéen bu leen dem ginnaaw bi liy xewee ngeen di gàcceel seeni yonent ak seeni mbokk la la wax law naa la mu qitaalan la tabaanaakum non c'est que fii xeex du fi am ko wax mooy lu waaye mu wax lu ne mu ne ko fii xeex du fi am ndax ana waa Quraysh lañ leen fi gis gisu ngeen ah léegi lan lañuy toog fii ci désert bi fii ci montagne bi toog fii di xaar man xeex yéen génn nañ ba ñëw bu xeex amoon duñ gis waa Quraysh lu ñu wax wax mu ne déedéet wa huwa alabdul xisal wa ida tawallaa bu dummóoyo bu demee saa fil ard mu commencé nag di wër ci suuf si di répandre nag la graine du mal la lay répandre wa ida tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha moom bu xëj moom moom ambition am mais nag mais mais mais quand même moom dafa foog ne day defar naafiq dafa foog ne day defar mooy ne pour moom li muy def moo gën rafet lu lu nit mën a def li muy def pour moom amul lu ko dàq amul loo xamante ni moo ko gën a moo ko gën moo ko gën a baax moo tax yuxaadi'uuna allaha walladina amanu wa maa yaxna'uuna illaa anfusahum waaye wa maa yash'uruun loolu alxuraan wax ci suuratul baqara ni gis nga naafiq yi dañu nee na yéey dañuy jéem a yàlla di ko jéem a nax di jéem nax ñi gëm yàlla suñu boroom ne te ñoom xamuñ ne ñoom nekkul di nax lu dul seen bokk waaye nag yëguñu ko mooy ñoom pour ñoom seen jeu de boobu pour ñoom ñoom ñooy jeu d'échec boobu ñoom ñoo ko ñoo ñooy ñoo ko ñoo ko maîtriser ñooy quand même le joueur par excellence ils maîtrisent leur domaine xamuñ ne boobu ñu ngi nax seen bopp kon déggoo li mu wax wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun alaa innahum humul mufsiduuna walaakin laa yash'uruun mu ne wa idaa qiila lahum buñ nee naafiqi laa tufsidu fil bu leen yàq ci suuf si yéen xool leen di dox bi ay nan ngeen mën a xëyee naan walla gaa yi dañoo war a jox nit ñi seen liberté nit daal bu ko neexee bañ a julli dara newu ci fekk ay jullit ñoo xam ne loolu lañ masa xam nga dugal fa idée ci ñoo xam ne xamuñu ay lamda lañu ay ay ay ay musulman lamda daal ay am nii nga ñëw gëmloo leen ne comme que yow di wane ni am nga diplôme universitaire ci domaine moo xam religieux wala ay sciences politiques wala ay sciences wala yi nga xam ne dañu xaw a jege yooyu histoire des religions wala yu mel noonu comme que yaa discours léegi yow nga jël ci foog ne am nga ci notoriété ba ñëw naan nit ñi noo gis ngeen nag yii nii moo julli nii gaa yi naan farata la rek mais non du farata nit ku ko bàyyi woon dara newu ci bu leen di wax yu mel noonu ay naan non waaye yow ñaar ñu bokk même sexe du sëy lu ci ne mais c'est leur liberté c'est leur choix boo leen di wax naan mais yéen bàyyi leen yàq gi ngeen nekk ci kaw suuf xoolal PMI yi ngeen fii daganal ci dëkk bi ndax mais kii la rek divertissement la ma ne dem ci plage yi ay ay ay ay ay dans une night yu nuyu yooyu loolu dara newu ci féexal sa xol la rek ci tàngoor bi moo leen naan bàyyi yéen yéen programme yi ngeen taxawal nii yàq gi ngeen nekk ci kaw suuf manu ngeen koo baax wa ida qiila lahum la tufsiru fil ardi qaalu innama nahnu muslihun ñu ah non non non dëgg-dëgg nahnu ñun muslihun da ñoon ñun ñuy di yéwénal la ñun li ñuy def c'est pour le bien de la jeunesse voilà l'entreprise musicale ça diminue le chômage mais yow yow yow pyramide yi ngay wax combien de familles ñu lañ la ñuy nourrir ñaata nit ñoo fay liggéey sàngara si ngay wax mais usine bii di defar sàngara si ñaata nit ñoo fay liggéey ñoom ñooy lañ la wax innama nahnu ñun dëgg dëgg muslihuna dañuy rafetal ñun bu ñu ko defuloon booy yépp nekk ay agresseur mais ñu jël ñoon di leen jox liggéey ñuy ñaq di xëy di yor seen njaboot di yóbbu seen yaay màkka ngay wax ñu naan nga naan ma yow yow bàyyi sa yàq gi non ñun dañuy rafetal ñun on est ñun ay muslihun lañu suñu boroom ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innahum dëgg-dëgg gis nga naafiq yooyu humul mufsiduuna ñoom dong dong kese ñooy lay yàqkat par excellence waaye nag malheureusement walakin la yashurun ñoom yëguñ liggéey jéeréer yëguñ ne ñoom li ñuy def dëgg dëgg lool mooy dëgg jëm yàq kon moom lay wax rek ci aaya bi wa idha tawalla saa fil ardi li yufsida fiha bu xëyee bu demee jóge moom projet am lépp day wër ci kaw suuf li yufsida fiha ngir yàq fi wa ko muy alak alxarsa di yàq li nga xam ne mooy mbay mi xoolal xoolal rek saa subhaanallah xoolal xoolal rek mooy ne ñoom seen intérêt combien mooy que dangay ñëw xoolal monde bi ñun moo xam nañ ci dara ñu ngi jooytu naan te loolu loolu du dëkk que bu ñu moytuwul bu ñu moytuwul production industrielle yi tax céréales yi nga xam ne moom la nit ñiy dunde day diminuer wu mais loolu mën naa ne mooy loolu ñu wax noonu li dul dëgg foofu mooy ñu li nekk ci kaw suuf si matul ñi nekk ci kaw suuf loolu du dëgg loolu moom amul mais am na luy am mooy bu dee dañoo accentuer ci ay colza comme agriculture yu mel noonu nga xam ne multi multi multi multinationales yi euh, conglomérats yi ci yooyu la ñuy yëngu di ci pousser di jënd ay terre ci monde bi fu ne yoo xam ne da doon bay ngir nit ñi du dunde ñu changer ko di ci bay yoo xamante ne nii c'est uniquement ay pour ay cacao pour leur seen diw yeeg argan yeeg yooyu seen ñii luxe yi yooyu bu yàggee mooy teere yi ñu doon def ngir di nourrir nit ñi day wàññeeku te bu boobaa famine nay am mooy ne da gis naafiq yi projet yu mel noonu rek ndax moo gën a apporter ci ñoom ça rapporte plus ndax bu ñépp di bay looy dund mbir mi dootul bon mooy affaire bi day mbal day lamb te lu lamb nag offre bi bu baree demande bi tuuti loolu tax ñuy wax kon ñu cible yooyu wa ida saa fa ida tawalla saa fi l ard lu yufsida fiha ngir mu yàq ci suuf wa yuhlika muy alak alxarsa mbay mi yoonam newu ci gis nga intérêt bu amee intérêt moom jeex na bu amee intérêt jeex na ay pesti ay pesticides yu bon lay utiliser yoonu newu ci parce que ça rapporte pour l'instant ça rapporte est-ce que agriculteur bi koy def sax moom est-ce que santeem sama yoon newu ci l'essentiel man lan la may kuteel man lan laa ciy amee man moom sama rendement laa ciy xool wa ko muy yàq alxarsa li nga xam ne mooy mbay wan nas la ak li nga xam ne mooy mooy jur mooy mooy mooy liy wane mooy descendance su nit ñi mooy ni muy yàq côté boobu mooy non non côté non non non non non naa fiq naa fiq non baaxu fiq baaxul euh, mooy ne non seulement day yàq côté li nit ñi dundaal xar sa mbay mi waaye mooy li yàq nit ñi xale yi ak descendance su nit ñi mooy dina fexe ba. waaw <laughs> waaw seen programme yi rek mooy li nga xam ne loolu la yàlla bëgg nit ñi di perpétuer di nekk ci kaw suuf loolu lay loolu lay deñ loolu lay dindi xoolal imaginer pays yu bari ñu naan leen yéen dangeen a bari moo tax amu ngeen moo tax ngeen ñàkk xam nga loolu du dëgg dangeen a bari moo tax ngeen ñàkk loolu nit ku yeewu sax bu ñu la ko waxee nga war a xam ne loolu du dëgg danga naan ko mais pourquoi chinois yi dañoo ñàkk te ñoo fi mais loolu la ñoom peuple occidentaux yi ñoom dañuy booster di faire le tout di encourager les naissances nga foog ne bu doon ne kon yow la clé mooy nañ tuuti ñoom dinañ encourager les naissances ndax seen vieillard yu bari yi di am duñu ko def non seulement mooy laata ñuy du duñu fexe noonu waaye loolu nag loolu tekkiwul problème mu azl loolu waxoon nañu waxoon nañ la fi nga xam ne loolu lay xaraame ab programme boo xam ne dañ koy téléguidé ab gouvernement wala lool nekk kii la loolu moo xaraam lool la mais ñaar ñuy sëy bu leen neexee ñu jël loolu gis nañ ko de toute façon loolu moom moom duñ ci yàgg moom incha alhamdulilah yaataloon nañ ci voilà problème mu azl bi ñuy gis kitaabu ziwaaj ahkaamu ziwaaj àtte yi jëm ci wàllu mariage wala nikaax loolu gisoon nañ ko léegi mooy léegi gone yi nga xam ne ñoo dund ngu commencé xool liñ leen di yàq ay mooy ne programme yoo xam ne gone gi dina ci nekk ba màgg dara yàlla du ci am wala ak dundam mu jël quatre-vingt-dix-huit pour cent def ko ci leneen deux pour cent la bëgg koo def ci watu loo xam ne ci lu koy loolu kat mooy saluyom fii ak fañ jëm xoolal rek ni ñu ni ñu ni ñu organiser école école année daanaka gone gi di ci jàng diineem xaju ci ñu naan déet bu vacances yi jege ñu def ay colonie de vacances ba pare bu dee suñu dëkk moom suñu réew yële dóoral la ci journal bi bu vacances yi jege boroom daara ajóob engrosé na dee njaay benn taalibeem bu ndaw boo xam ne da ko doon violer wala da ko doon da ko doon siif bu ko defee parents yépp découragé ne duñ yóbbu seen doom ci daara yi wa ila tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasla suñu boroom ne nag wallaahu buur yàlla nag laa yuhibbul fasaad bëggul li nga xam ne mooy ak yàq te buur yàlla comme ko bëggul ak yàq mooy ne bëggul li naa yi taxawee ci àddina bi te gërëmul li ñuy def mu ne nag wa ida qiila lahu taqillaha axadatul izzatu bil ism mu ne nag gis nga li muy def noonu di dox ci kaw suuf programme moom moom moom moom programme am gindee bëccëg colloque yi muy organiser ndaje yeeg séminaire yeeg regroupement de quartier yeeg yooyu yépp boo gisee yàq la neew léegi nag bis boo tëbee ne ko ittaqillah waay waay waay diw waay waay diw ragalal yàlla waay te te nga seytaat yi ngay def wa ida qiila lahu taqillah axadathu al-izzatu bil ithm nga gis ko nag ak réyam dal di koy jàpp nag mu mer ak jàpp ne moom ku kawe la ak gis bi mu gis kawam ci kaw ñépp féeti kaw ñépp ndax bàkkaar yu mag yi nii dafa koy pousser te ko yëg nga gis ko nag mu mer di pomper man nga naan ragalal yàlla man li ma def yépp sama dund gi yépp ma passé ko ci sonn pour la jeunesse pour kii ngay wax nga naan ma ragalal yàlla xam nga ne moos ma ci seetul woon dara ba léegi bàyyi ma la dem noonu nga gis mu rëy ragalal yàlla yaa ayyuhan nabiyyu taqillah yaa ayyuhan nabiy yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ittaqillah ragalal yàlla loolu la alxuraan wax suuratul ahzaab noonu la ubbee yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqaati yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ko ñaata ngay dégg alxuraan di wax loolu jullit buñ ko nee ragalal yàlla loolu waru koo merloo waaye naafiq boo ko nee ragalal yàlla ci li ngay jëf yaa subhaanallah mu mel ni na ñay la ëpp boobu di pompewu mer mu ne nag kooku fa xasbuhu doy na ko jahannamu safaraaw jahannama wala bi'sal mihaad te nag ak nekkam foofule lal bam fay tëdd ca biir ajjana fi bi safara waay waay ak bon waay la biisaaka ñaaw almihaadu laltu ga muy fanaan ga mu war a tëdd loolu la wax ci naafiq yi côté bii la wax ci aaya bi naafiq yi nga xam ne ñoo naan waay waay toskare ñeel na toskara wayxa haula il maftuuniin alladina halaku hakada laa hum qaadu fi ahlihim wala hum addu risalata wala hum addu risalata saaxibihim waaye waaye toskare ñeel na xam ne ñoo ñi ñi ñi ñi nga xam ne ñoo fitnaal seen bopp dañ leen a fitnaal ñu alku nii dee ci maali foron yi desuñu seen kër yi te doxaluñ seen mbokk mi lëm leen yónni woon mooy ne loolu ñu doon def noonu pour ñoom dañ doon defar pour ñoom dañuy defar ci wax ji ñuy wax jàpp nañ ak ñoom ñoo gis idée bu baax bi suñu boroom wax na leen décrire na liñ mel léegi nag mu tontul leen wax leen xaalu état wu ñi nga xam ne ñoom lañu naan ñii ñoom lañu fitnaal waay waay waay waay waay c'est pauvre gens waay waay waay waay waay waay suñu boroom nag ne wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad suñu boroom nag ne gis nga am na ci nit ñi ñoo xamante ne ñii nag ñooy ñi baax wa minan bu njëkk ba mooy naafiq yi am na ci nit ñi mooy ay naafiq yoo xam ne nii lañ mel ñii nag wa minan naasi bii mooy am na ci biir nit ñi man koo xaman ne ni yashri nafsuhu day jënd boppam bakkanam ibtigha mardatillah ngir sàkku ngërëmul yàlla ba moo tax ñu dem doxal mission yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom Seydina Zayd ibn Dathina ñoom Seydina Aasim ibn Thabit Abdallah ibn Tariq ak ñooñu ngir lan lan moo tax ñu demoon ñooñ dañoo demoon di jënd li nga xam ne mooy seen bakkan di sàkkolan ibtiraa mardatillah moo tax wa daaka fi wa daalika wa fi daati l ilahi wa innahu mooy li ciy waxoon Seydina Asim Asim a ko waxati woon Asim ibn bi nga xam ne ci lañ koy waaj a rey mu ne wa dhalika fi dhaatil ilaahi wa ay wa in yasha yubaarik ala awsaali shilwin mumazzani mu ne wa dhalika li rey bii ñu may waaj a teg ma war maa pan war maa rey rey goo xam ne en public mu ne lii lépp ak sama muñ géej fi dhaatil ilaahi buur yàlla kese moo kon looloo tax suñu boroom ne wa minan naasi am na ci nit ñi comme ñii man koo xam ne yashri day dund day jënd nafsahu ba kanam ibtigha mardatillah ngir sàkku ngërëmul yàlla wallaahu te buur yàlla raufum bil ibad ku tar ak yërmande la ci jaamam ñooñu ci jaamam yépp rawati ñii kon imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi mu ne loolu mooy li nga xamante ne nii ah, ñoom ñoom la suñu boroom wàcce ci li nga xamante ne mooy waxu naafiq yi ak li nga xamante ne moom la wax ci mbooloo moomu noonu di ah sariyatu rajia kon nag ci loolu kon jeexal nañ sariyatu rajia yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi kon ñu war a continuer ah ñuy war duggaat ci beneen sariya kon depuis ghazwatu Hamra al Asad bi am ci subaak Uhud gis nañ sariyatu bii bu gisoon nañ bu Seydina abdallah ibn unays loolu gisoon nañu ko waaye gisoon nañ avant lool sariya bu kan seyna abu salama après seyna abu salama ñu gis sariya bu seynina abdallah ibn unays radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma après ñu gis sariya kan bii ñu gis muy sariyatu rajiya tey nag incha allah ginnaaw bi ñu ko paree ñu war a dugg ci beneen sariya boo xam ne bu am solo la te siiw bu am solo la te siiw te ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ci daldi yónni ay saxaaba te demoon muy sariyatu bi'ru mooy ñi nga xam ne da leen yónni woon ñu demoon bi'ru ma'una di teenu ma'una bi'ru mooy teen ma'una yooyu dinañ ci gën a ñëw bi'ru ma'una imaam ibn Hisham moom ci siira bi da ko tudde xadiisu bi'ru ma'una fi safar sanata arba mu ne moom imaam ibn hisham bi muy indi ci siiratu an bi mu seggaat siira ibn ibn isaaq bi mu ne xadiisu lii de nettali la bi'ru ma'una teenu ma'una fii safar mu ngi amoon ci weeru safar sanata arba'in ci ñeenteelu at mi sariya biñ jógee kañ la amoon ci safar bu amoon mooy ne ra sariya ar-Rajia ak Bi'ru Ma'una moo tax ku mel ne imaam al-Waaqidi ak taalibe mi imaam Ibn Sa'd na ko noonu imaam Ibn Sa'd tamit loolu la wax que ne ci safar la mooy moo bële ñoo bokk yonent ma Sa'd Sa'd leen a yónnee ndóo soit dafa yónni bii bi ñuy dem mooy xabaaru ñenn ñi du la koo fekk si ba pare mu door a yónni ñeneen ñi mooy dafa leen yónni ñu dem ñii dem ar ñii dem fi nga xamante ne nii mooy Bi'ru Ma'una ci même weer bi la ci weeru safar di weeru màggal comme ni ko wolof yi wax euh, ci ñeenteelu at bi noonu la ko imaam Ibn Hisham sa xadiisu nettali Bi'ru Ma'una fii safar ci weeru màggal sanata arba ci weeru ñeenteel imaam Ibn euh, imaam. Euh, Muhammad ibn Ismaïl al Bukhari rahmatullah yi indi na ko ci Sahih moom dafa def bunt bu mag boo xam ne ci jataay bii weesu li ñuy def sariya euh, bi euh, ar-Rajia début début bunt bi rek lañ ñu tuddal dañ naa ne après Uhud bi imaam al dafa def bunt bu mu tuddee baabu ghazwatu ar-Rajia baabu bunta ngi ghazwatu raji' buy nettali li nga xam ne mooy xare sariya bu raji' waaye titre bi du lool rek ginnaaw gudd lool xoolal titre bi nii la mooy dama lay wax l'intégralité ni mu tudde bunt bi moom imaam alxaafidul buxaari raxmatullaahi mu ne baabu ghazwatu raji' wa ri'lin wa dhakwana wa bi'r ma'una wa hadith 'adal wal qaara wa 'aasim ibn thaabit wa xubayb wa asxaabihi ba pare après mu indi waxu imaam ibn Isaaq mu ne baabu junte ngi ghazwatu Rajii' bunt bi noonu la tudd xareb Rajii' war Ri'l ak waa Ri'l wa Zakwaan ak Zakwaan ñoo ñoom ñooñ nag fii lañ leen di soxlaa Ri'l ak Zakwaan dinañ leen gis ñoom Ri'l ak Zakwaan du ghazwatul Raji' lañ amal lañ lañ lañu la ñu dépendre waaye déedéet ñoom ñoom ci ghazwatu Bi'r Ma'una bi sariyatu Bi'r Ma'una ñoom foofu lañu nekk ñoom waa Ri'l ak waa Zakwaan loolu insha allah ci ñëw waaw kon mu ne ghazwatu baabu ghazwati ar-Raji' wa Rik'l wa Zakwaan wa Bi'r Ma'una ak Bi'r Ma'una Bi'r nag moom lañu war a gis nii wa xadiisu Adal ak li nga xam ne mooy nettali Adal wal Qaara Qaara ak ak Adal loolu ci waa Raji' la woon voilà loolu ci waa raje gisoon nañ ko ci eh, kiiwu imaam ibn Isaaq dane woon waa adal ak waa xaara dañoo ñëw ne ci bari saar saam dañu bëgg nga yónni ñu ko ñu jàngal suñu diini jàngal ñu alxuraan jàngal ñu fiq ñoom waa adal ak waa xaara ñu yóbbu leen ñu waa ñu ñu ñu woo waa Hudayl ñu jàpp ñoom Aasim mu ne wa Aasim wal Qaara wa Aasim ak nettali bunt buy nettali xadiisu nettali Aasim ibn Saabit ak Xubayb ak ay mbokkam noonu la imaam imaam al Buxaari tudde bunt bi léegi pour commencer sariyatu Bi'r Ma'una léegi mu am benn laaj mooy wey ana lan moo waral yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónni ay saxaaba foofu yónni fa ay saxaaba foofale ci waa Hudayl foofu wax nañ la ne bul fàtte ne sariya bi ak bu ar ñoo demandoo walla kii dafa dem laata muy àgg keneen ki dem mooy ñaar yi ñoo ñoom ñoo bokk weer wu leen yonent bi alayhi yónni ay interval bu dee am na interval seen diggante bariwul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ana lan moo tax mu yónni ñii fi nga xamante ne mooy foofale liñ lay wax dañ daal la nettali bii nettali bii nettali ghazwatu raji' non bi'r ma'una imaam al-Waaqidi soloo ko na ko noon taalibeem imaam ibn Sa'd imaam ibn Isxaaq it ko ci riwaaya boo xam ne dinañ gis riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abi waaye na ko noon imaam alxaafisul buxaari raxmatullaahi alayhi indi na ko ci saxiix bi ci bunt biñ la wax sànq muy baabu gazwati rajii wa ri'lin wa dakwaana wa bi'ri ma'uuna wa xadiisi adal wal qaara wa aasim ibn thaabit wa xubayb wa asxaabi ci bunt boobu indi na fa xadiis yu bari yoo xamante ne day wax ci nettali li nga xam ne mooy sariya bi ñuy gis di biiru Maawuna waaye imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi yi daal na koy solo solo na nettali bii di nettali biiru Maawuna moom imaam Muslim sauf que eh, riwaay imaam Muslim moo gën a tuuti mooy imaam alxaafiz albuxaari rahmatullah alayhi da ci indi xadiis yu bari rangale leen daanaka yépp yim njëkk indi yépp ci Seydina Anas la jóge ibn malikir radiallahu anhu wa arda léegi buñ ginnaaw biñ gisee ñi ko solo muy xadiis yoo xamante ni nii yenn yi yi nekk ci sax imaamul Buxaari ak imaam Muslim jaruñoo wax ndax wér na ñoom kantaari waa imaam ibn Isxaaq bi moom riwaay la boo xam ne bu wér la eh, ndax imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi dana xaddatanii dafa wax ki ki mu ko jële dinañ wax nan la ko waxee ak ban formule la utiliser mais fii dañuy wax ci ñan la ko jële d'abord instant yi ci taxriij bi lañ ne nga xam ne mooy loolu gis ne léeg-léeg ñu def ko à la fin léeg-léeg ko mais nii moom lañuy ñuy ginnaaw bi ñu la waxee ñu ko solo ñoom imaam al-Waaqidi imaam ibn Sa'd imaam ibn Isaaq mu nekk tamit ci saxiixayni imaam al-Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj ñoom ñëpp daal dinañ koy solo rahmatullahi ala al-jamii càllale imaam ibn Isaaq ndax moom dañ koy gis incha allah bosam ak bu imaam albuxaari rahmatullah alayhi yi ñuy gis buñ amee lu ñuy dolli tuuti dolli ci riwaaya imaam muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri yu Naysaburi insha allah rahmatullah alayhi amaana ci junjaale li imaam al-Waaqidi wax ak imaam Ibn Sa'd waaye nañ jàpp ne li ñuy gën a wu mooy riwaaya imaam Ibn Ishaq ak riwaaya kan imaam al-Buxaari riwaawa yi imaam Ibn Ishaq moom dane mu ko jële ci baayam di Isxaaq mu ne xaddatani abi formulation bi wax naa loolu ni ci ñëw ci jataay bii di ñëw bu ñuy dugg nag ci bu ñuy ñëwee di jël xadiis bi completement dane xaddatani abi Isxaaq ibn Yasaar mu ne sama baay man imaam ibn Isxaaq sama papa moo ma nettali di Isxaaq di doomi Yasaar an al Mughira mu jële ci al Mughira ibn Abdirahman ibn al Xaaris ibn Hisham mu jëlee ci al-Mughira ibn Abdirahman yaa lalla yaa lalla abd ah, xam nga al-Harith ibn Hisham bi moom laa doon wax naan la doomam doomam muy Abdirahman bi bokk na ci ñi nga xam ne ñooy fuqaha juróom ñaari ñi gina boroom fiq yu mag yi biir Medina ñi nga xam ne ñoom la imaam Maalik doon seen xam-xam alxaaris bii xam nga moo doon ka ibn Hisham moo doon magu abu jahlin bi abu jahl ibn Hisham alxaaris ibn Hisham yaa subhaanallah moom laa wax naan la xoolal rek yàlla mooy génne lu dee ci luy dund jël luy dund génne ko ci lu dee non seulement doomu abu jahlin Ikrima kaana min sahabati rasulillah mujj gi ak baay ak baay tëxam bii di magu baayam di alxaaris alxaaris ibn Hisham doom ji di Abdurrahman ibn ibn al nag nee na baayam mu ko jële moom xadiis bi ci al mughira di doomi abdurrahman boo ibn al ibn muhammad ibn amr ibn hazm ak keneen ku ko nettali di abdullah ibn abi ibn muhammad ibn amr ibn hazm radiyallahu anil jami' mu ne wa ghayru min ahlil ak ñeneen ñoo xamante ne ci boroom xaw-xam yi mooy da ngay gis riwaa imaam ibn Isaaq bi mursal la mooy ne al-Mughira moom du saxaaba mooy ne xadiis bi dafa nekk loo xam ne mursal la muy sax muy riwaay imaam ibn Isaaq léegi nag buñ gisee loolu kanta ñu ñëw ci imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi imaam al moom euh, euh, riwaayaat yi wax naa la ne lépp ñett yim indi xadiis yim ràngale indi leen da ko jële ci Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa ardaa moom mu ko jële ci Seydina Anas ibn Maalik indi na ci euh, ñetti xadiis yoo xam ne da leen ràngale ñeent man la may wax ñeenti xadiis yu mu ràngale yépp mu jële ko ci Seydina Anas ibn Malik muy nettali xadiisu nettali Bi'r Ma'un kon na am na beneen boo ci compter beneen bi boo xam ne bu gàtt la day toll ci cinq xadiis yoo xam ne leen a boole yépp mu ko ci Anas muy ca yoo xam ne jarul ñu naan wiir na ndax mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi léegi mu nettali sariya bii ñu war gis di sariyatu Bi'r Ma'una léegi lan mooy nettali Bi'r Ma'una bu ko defee nga tontuwaale lan moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam yónni leen ñuy dem foofu xam nga mënoo ne ginnaaw bi ñu yëgee rajo ndox nee naa la rajo ñoom ñoo demandoo sorewul boobu lii xaw gul woon mu yónni leen ñu dem léegi nag ginnaaw bi ñu gisee taxriiju kon xadiis yi incha allah ci jotaay bii di ñëw nag ñu daldi nag dugg nag ci biir nag dëgg-dëgg sariya boobu di sariyatu rajia waaye pour pour pour pour kii nu mu tudd pour àggale euh, ci wàllu taxrij bi ba euh, comme ça ñu ngi ci bala ñu ko bala ñu bala ñu bala ñu àgg ci bii di ñëw mooy kenn imaam at-Tabarani it soloo na ko imaam Ahmad it soloo na ko imaam al euh, boroom al-Majma di imaam al-Haythami bi mu ko ëndee ci Majma dana rijaalu rijaalu saxiix góor ñi nga xam ne ñoo fi nekk mooy góor ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci li nga xamante ne nii mooy saxiix bi kon pour àggale loolu ndax ñun tudduma leen dama gis ne tudduñu leen woon ci ñu ko solo di imaam ahmad imaam at boroom al-Majmaa yi daal na koy indi kon incha allah kon dañuy yem foofu ci jotaay bi di kon niñ ko waxee ñu dool di dugg nag ci vif du sujet di euh,